mu am na ci xarit bi ci wàllu fiqh bi ne in wasala al ma'u ila dimaghi yuftiru as-sa'im bu dee nit ki daa ndox def ci bakkan yi ndox mi jàll dem ci yuq ci yuur gi àgg ci yuur gi euh, aji koor gi moom wooram wooram daal dinay dog waaw ida kaana daal bi fi'li bu dee ci jëfam la mooy moo ko def siyama waaw moom moo ko def ci coobareem mu def loolu bu àggee ci yuur gi loolu dog na mu ne waalaa qiyaas alhamdulilah te loolu dañ ciy qiyaas zalika kullu ma wasala ila jawfi lépp loo xamante ne nii dafa àgg ci mbàqam bi fi'lihi jóge ci jëfam min ah, ah, ah, ba ni mu jeexe ba ni nga xam ne mu ne kaza naka noonu zalika fi mawdi'i at-ta'ami eh, eh, wal ghidha'i aw fi aw fi ghayrihi min jaw fi waaw mu ne naka noonu dañ ci jële lépp loo xamante ne mooy bërëb bi nga xam ne ci la lekk ak naan di jaar waaw yooyu noonu wala ci yeneen wàll yu mu jaar bu àggee ci mbàq gi loolu day dokkoor waaw léegi euh, bala ñu jàll fii mooy e, lii e, nga xam ne moom la nekk nii di wax muy as-su'ud dañuy wax su'ud di wax sa'ud ka sabur <laughs> waaw al imam al hasan al basri da doon wax comme ni imam al hafiz al bukhari rahimahullah ci kitabu sawm hmm? baabu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam idha tawadda'a falyastanshiq bi mankhirihi al ma' wa lam yumayyiz bayna as-sa'imi wa ghayrihi mu ne wa qala al hasan waaw lii moo ñu soxal mu ne ida tawadda mu ne baabu buntu qawli nabi waxu yonente bi alayhi salaatu wa salaam imaamul Buxaari ida tawadda bu jàppee fal yastanshiq moom eh, mooy na def ci ba ba fi man xirihi bi man xirihi ci bakkanam alma a ndox walam yumayyiz mu ne te ràññeewul bayna saa'imi diggante ki woor wa ghayrihi ak keneen ku dul moom waaye mu di waxu imaam al-Hasan bi ngir wane ne ah ci hadis bi waaye imaam al-Hasan wax na lii mel ni imaamul Buxaari day junjaale xadiis Seydina Laqiit bii nga xam ne euh, bokk nañu ñu ko solo al imaam Ibn Xuzayma ñu ko woon bon en général duñu leen tudd parce que ñu kutubu sitta lañ doon tudd ak euh, buñ ci yokkee imaam Ahmad ak imaamu Maalik a fois imaamu Daarimi mais imaam euh, Ibn Xuzayma ak a'imma daal dina koy solo wéral ko imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah wéral na tamit xadiis Seydina Laqiit bi Ibn Sabira Euh, euh, euh, radiyallahu ta'ala anhu waafidu banil muntafiq radiyallahu anhum wa ardaahum foofu mu ne muy léegi nag mu indi waxu al imaam al-Hasan al-Basri bi nga xam ne boobu day wane que ni day mel ni day junju teqantal boobu que ne ban bu dee ne xadis bi mu tudd nii bi mu junju nii ba mu nekk mu ngi ci Sahih imaam Muslim rahmatullah alayhi que ne yeneen tubaab yi saa salaam daal di wuyu. Hmm? Euh, teqantal li nga xam ne diggante ki woor ak ki woorul mu ne al imaam al hasan nee na la ba'sa bis sa'uti lis sa'imi idha yasil ila halqihi waaw wa mu ne amul problème bi sa'uti mooy jël ab médicament wala jël dara dugal ko ci sa bakkan ngir kiy woor bu dee ne du àgg ila halqihi ca put ga mooy jàll wa yaktahil waaye garaawul ci côté bët bi muy tuskal muy tusngalu ndax loolu dugg ci biir voilà kon loolu euh, euh, lu ama am solo la kon loolu euh, lim ci bëgg a wax loolu mooy bu àggul ci biir hmm? léegi as-sa'ud boobu mooy loolu mën na nekk ndox mën na nekk am médicament comme liñ la waxoon médicament boo xam ne nit ki da koy def mais bu boobaa à condition du jàll voilà mais bu dee ne jàll hmm? Euh, bon am na ci boroom xam-xam yi comme li am al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullah mu ngi naan qaala al kuufiyuuna wal awzaa'i wa Ishaaq mu ne kuufiyuuna yi buñ ci waxee nag xanafi yi lañ ci al imaam al awzaa'i Ishaaq yajibu al qadaa ala man asaata waaw war na mu fay bés boobu képp koo xam ne am nga loo dugal ci sama kan voilà mu ne nag euh, mu ne wa qaala Maalik wa Shaafi'i laa yajibu illaa in wasala al maa'u ilaa halqihi waaw mu ne. kanta al imaamu Maalik ak al imaam Ash-Shaafi'i rahmatullahi dañ ne du war fen suuf bu dee ne ndox mi daa àgg ci put ji ndax bu àggee ca put ga mooy day jàll ca mbaq ga waaw kon nag ci kaw loolu kon nga gis ñee ñoom dañ ne boo ko defee rek dog de waaye loolu ginu la dëgër parce que loolu même li imaam al kii di wax al-Xattaabi yi ne bu demee ci yuur gi loolu yuur gi bokk bi bërëb bi nga xam ne moom la ñuy tere waaw lekk ak naan ak lépp lu yor lekk ak naan ah. voilà mooy lépp loo xamante ne nii day même luy loraate sax boo ko sexee mu dugg wala nga dugal ko noo ko mën a dugale mu jàll ñëw ci mbàq gi loolu day dog koor waaw ci ngay xam ne waxu caaxaankat yi nga xam ne ñoo naan bon mooy surbu yi ci ki woor garaawul am nañu koy wax ñoo xam ne dañuy woote seen bopp ay boroom xam-xam di ko wax di indi ay ay ay tashwish ci ay ay ay di a jax-jaxal euh, euh, way jullit ñi di wane ne no c'est que euh, pon <laughs> wala cigarette wala li nga xam ne mooy chichwa dañ koy xaw ma waaw yooyu nga xam ne dañuy jël toog yor kii bi di di ko muqi di ko sex ah, am na yoo xam ne noonu arab yi la moo tax ñu naan shurbu duxaan naan li nga xam ne mooy mooy mooy Euh, saxaar jooju nga xam ne mooy pon googee euh, loolu dara newu ci parce que du lekk du naan alors alquran lekk ak naan la tere ak euh, lu yooyu lañ tere nga bañ koo def ak hadith yi alors que lii du lekk ak naan kon garaawul loolu qawlu kadib waxul nar la ak képp ku ko wax waaw ba pare nag jàpp ne loolu dañu ciy woyofal way ngëm yàlla yi voilà mu ngi noonu parce am na nit ñenn ñi nga xamante ne ñoom lenn de reewande la waaw même bu dee dañuy wootee seen bopp boroom xam-xam ay nit lañ ñoo xam ne dañoo réew waaw dañoo ñàkk bi yar ba pare nekk ñoo xamante ne mooy autant ba pare rëy jàpp ne ñoom li ñuy wax la li boroom xam-xam yi doon wax lu jiitu ñoom dañoo ñëw table rase duur loolu lépp fële ñoom ñoo xam ñoom ñoo comprendre ñoom comprendre ñoon dara parce que seen wax loolu lay wuy naan non c'est affaire bi lenn la quoi <laughs> waaw parce que dafa am ñoo xamante ne nii li leen di tax duñu woor mooy le fait que tux bi nga xam ne lañ leen tere alors que tux bi manoon man nañuy tux waaw di woor lool garaawul parce que li ñuy euh, loolu ñuy inale di ko di ko di ko saxaar soosu loolu dogul koor parce que nekkul loo xamante ne nii euh, lekk la wala naan la kon loolu ranewu ci gars yi ñooy taral kese ndax ñu ne euh, ñoom ñoo ñoo ñooñu noonu naan parce que bu dee loolu la mooy kon ki nga xam ne day togg ndaw siy togg wala ki nga xamante ne moo xam restaurateur la moo xam ay ay ay mbir lay defar wala yu mel noonu wala foo xamante ne daa ay saxaar nit ki di ko nooy bu boobaa koo xanaa dañ naan day dog xoolal ñuy jéem a def di boole loo xamante ne àndul waa est ce que waa jiy togg moom dafa ñëw ne togg gi di togg jël mbir mi di ko xëccal boppam waaw di xëcc di di di xeeñ ci mbir mi di ko xëcc ci bakkanam ndax moo ko tay da koo neex mu koy def noonu xam nga du loolu parce que togg gi moo laaj loolu alors que kii muqkat bi moom moo jël li nga xam ne mooy póonam moo xam ni nga xam ne dañuy fex euh, cigare wala cigarette wala pône wala yu man di deme ñoom ñoo koy jël di ko muqi seen bopp waaw ginnaaw bi nga xamante ne ñoom am na ci euh, kenn moom da di ko wëy gis moom dane affaire bi ku ma lii quoi moom dane euh, benn mbokk sax ma ko yónni temps yile nekkuma fa sax di leeral dara dama dama xawma ma côté yu yéeme nag yooyu laa ko wax quoi parce que dama ne yii daa leer ba pare ñii dañoo dañu yabaate voilà moom mu ne eh, euh, euh, suur bu mooy tuux dafa xaram waaye yàqul koor parce que koor def lu nga xamante ne mooy yenn bàkkaar yi dara la ko yàqul waaw lu dul lekk ak naan mais boo wooree par exemple sàcc yàqul sa koor comme yu mel noonu te lool xam nga masala boobu taxawoon nañ ci taxaw nañ ca taxawate ji ba li nga xamante ne moom la al imaam ibn Hazm rahmatullah alayhi doon az-Zahiri kene bàkkaar yi nit ki bu dee dafa fàttaleku ne dafa woor di def bàkkaar yi surtout yi nga xam ne dafa mag loolu moom day am conséquence ci koor gi waaw te loolu lu mel noon lañ la waxoon ne ku mel ni al al al euh, imaam Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah naka noonu as-sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma jëlee nañ ci ñoom comme ni ko al imaam al-Hafiz Ibn Hajar tudde woon ci al-Fath rahmatullahi alayhi ne ñoom ñaar alhamdulilah dañu ne jëw day am conséquence waaw ci koor gi mooy mën naa yàqu day yàqu koor gi waaw ba imaam Naxal moom ne bàkkaar yëpp la bu dee nit ki moo ko fàttale ko waaw fàttale ko la ci imaam Ibnul Qayyim doon wax ak li nga xam ne moom la Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu doon wax waaw te ñu tudd ko fan yii yëpp waaw summa siyaamu fantabih lam yanhasir fi adamil akli faqat la tagtarir waaw amsik keroog dama ne adim amsik anil nazari lil xaraami wal mashi was sam'i ma'al kalaami wa kulli <laughs> ma'al kalaami euh, wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an shurbin wa an aklin wa shurbin ulima voilà fàttalikul yooyu yëpp bi mu la naan te fàttalikul ko ne euh, xamal ne koor nag yemul rek ci bañ a lekk ak bañ a naan bul woru de képp ku jàpp ne lool kese mooy wor woru nga parce que fooyteef ya war a jóge ci sa koor ga doo ko am te nag ban yàlla mooy jariñ nit ki bu dee ne yàlla du ci nangu dara waaw ngay def lu koy yàq te yeneen bay saar sa am ne <laughs> gis nañ ko fan yi euh, euh, hadisu al imam ibn Xuzayma beeg rahmatullah alayhi ak ñi mel ni ñoom ah rubba sa'imin laysa min siyaamihi illa al juu' benn bi wal atash wa rubba qa'imin laysa lahu fi qiyaamihi illa sahar waaw bariwaana aji woor boo xamante ne kooram gi amu ci dara lu dul xiif ak mar bariwaana kuy taxaw naan day naafile guddi ju ju di dundal guddi yi amu ci lu dul veye kese waaw loolu lépp lu ko waral parce que bakkaar yi nga xam ne moom la waaji di di di di di suubu en tant que mu woor ne moom lekk ak naan kese la bàyyi voilà léegi waaye du ñëwaatee moom mu ne euh, euh, li nga xamante ne mooy euh, tuux moom daa xaram waaw koor aw pas koor waaye moom nga woor def ko yàqul sa koor parce que li ngay def du lekk du naan loolu lépp laay wax lool ay qawlu baatilin wa zuurin wa buktaan waaw demal nag fu la neex boroom xam-xamu xanafiye yi rahmatullahi alayhi comme ni kii doon wax Ibnul Abidin te boroom durrul mox al muxtaar moo ko doon wax moo ko njëkk a wax fekk moom mu ñëw eh, di di def ay taaliq ci téere boobale borom durrul muxtaar ci xanafi yi rahmatullah alayhim ne waa ji bu dugaloon waaw law adxala xalqata duxaani aftara waaw ay duxaanin ka ji bu doon daa jël loo xamante ne puun la moom lañ doon wax duxaan yooyu yooyu ñuy ñuy jooy dëggal ko ci biiram kooku dog na bum ci man di doon nag waaw ndax lan li imkaani taxarruzi anhu ndax loolu manoon na ko moytu moom moo ko tay jël ab laxas ab corvette de ponam de muqeem wala jënd cigarette am wala Marlboro wala yu mel noonu wala cigaram daal di ñëw wala jël li nga xam ne mooy sur bu doxaan yooyu nga xam ne mooy chichu a ah xaw ma man xaw ma chichu ah lañ koy xaw ma xaw ma lu tax chicha euh, euh, euh, xaw ma nan waaw toog di naan seen naanuñ waaye di ko mukki noonu léeg-léeg nga gis ni ñi di naan tee tegaale ko teg seen yooyu wal iyaazu billah loolu manoon na ko moytu moo ko day moo tax imam Ibn al-Abidin nekk référence u ultime finalement Hanafiyya rahmatullah alayhi bi ñëwee di def ay taaliq ci téere boobu dane nag bu kenn di wala yu tawahhamu bu kenn di def defle keni annahu kashammil bi mu ngi mel ni ku ñëw fekk fleur nga fóon ko noonu waaw wamaa'ihi ak ndoxam wal miski ak misk comme yooyu nga daal di koy xeeñtu waaw li wuduuhil farq bayna hawaa'i tatayyub euh, tatayyub tatayyub bi ah, riihil misk wa shibhi ndax li mu leere kenn dafa wute li nga xamante ne mooy jóge ci parfum loolu est nekk na loo xamante ne nii looy xeeñtu la du daa xam ne daa jël duggal nga dugal ko ci sa biir kii loolu bokk nag li nga xamante ne mooy pon bi nga xamante ne dafa am jirm mooy dafa am loo xamante ne nii eh, lu ñu mën a lu lu lu dëgër la loo xam ne gis nga ni muy ni muy nekke noonu saxaar nga foog ne loolu bu duggee ci biir lu yem ci saxaar kese waaw day am benn koor lay doon waaw waaw mu new loolu eh, nga xamante ne nii loolu bu àggee ilaa jaw fii bi fi'lihi mooy wa bayna jawhari duxaani wasala duxaanin wasala ilaa jaw fii bi fi'lihi kon loolu dafa leer voilà que loolu moom loolu te loolu moom la yeneen borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax Maalikee yi rahmatullah alayhi ak loolu xanaa Shafi'i yi lañ naan moo ñoom dañ dañ koo sit waaye sit googu mooy yow sit bi nga dégg yow nga yaakaar loolu lañ ci jublu wal iyaazu billah mooy loolu karaahatu tahrim la parce que li nga xamante ne mooy muqi dafa nekk loo xamante ne lu xaraam la waaw lu leen nañ ci alquran ak sunna waaw gaa yi caaxaankat naan la fan nga gis ci alquran foo xam ne dañ faa bind ne cigarette wala euh, surbu duxaan lool gis nga ko dama naan la yow lépp lu xaraam ci alquran dañoo tudd turam ne lii dafa xaraam wal iyaadu billaah doo bàyyi sa kadib yi loolu yaa ko tey loolu yaa ko tey jàpp nga ni lépp lu xaraam whisky whisky vodka champagne nga ne ma loolu lépp mën na dugg ci xam xamra ma ne la nee loolu wute nañu même bu dee xamra lañu am na quelque mais est-ce que est-ce que alquran ba mu koy tere nga xam ne ci yoon jóge ci est-ce même bu dee ne am na ci zahiri yi ñu doon wax ne ci loolu lañ ko tere woon kon ca la ñuy yem loolu muy wax boo xam ne wax ñu dëgërul la ah te ne loolu kese la foofu la yem ci ñuy jóge ci retin yeeg tàndarma yeeg yooyu looyu moo xaram la après léegeen whisky yeeg vodka yi grawul wala iyaazu billah est-ce que lu xaram alquran daa ko day jox ummuhaat yi yi xam ne ñooy nday yi xaram yi ñu xam ne lépp lu ne dañ ko fay mën a dugal lépp loo xam ne day joxe lor ci santé ba pare di lor nit ñi ñeneen ñi loolu day xaram waaw xanaa borom bi waxul yasalunaka maada uhilla lahum qul uhilla borom bi nee na ci suuratul maa'ida ñu ngi lay laaj nan la ana lan lañ leen daganal neel liñ leen daganal mooy yu teey yi waaw borom bi tabaaraka wa ta'aala teg ci yaa ayyuhallaziina aamanu kulu min tayyibaati maa razaqnaakum ay yu mel noonu bari na lekk leen ci yu teey yi waaw te yonent bi ñu yónnee lan la ñu wax wa yuhillu lahumu at-tayyibaat wa yuharrimu alayhimu al-khabaa'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlaal allatii kaanat alayhim waaw te suuratul a'raaf borom bi ne suñu yonent bi alayhi salaam bokk na ci mission yi tax yàlla yónni ko daa ñëw di ñu daganal yu teey yi di ñu xaraamal ci ñoom waaw mooy xeet wi njëkk ko ñañ arab yam njëkkoon a yam yam yam dundoon seen biir alxabaa'is yu salte yi yu tilim yi te nag yàlla xam na ne nit koo xamante ne il est objectif laay wax bu ñu jëlee li nga xamante ne mooy cigarette ak noo ko mënti tudde Marlboro ñoom pon léegi fii nag ay gain ak yooyu yëpp ci la ah. ay gaa yi jël yoon ñoom dañ leen a tege ni ndee moom waaw <laughs> gaa yi gain di jël bu weex bi di teg ci seen bakkan yi di ko xëcc muy dugg alhamdulillah <laughs> xoolal bàjjat bii ma ne may kii bi rek maa ngi ciy xaw a diyee <laughs> taw na damay simila rek ni ñu koy defee wala iyaazu billah yooyu yëpp ah yooyu yëpp a xaraama ah. léegi loolu mooy ku ku objectif nga ne ko léegi dañu bëggoon cigarette ak façon yooyu nga ko est-ce que ci yu tee yi nga koy boole wala ci yu xabi yu xabaa isi wallahi bu dee nit ki nit la waxuma koo xam ne daa ko miine miine miin ba jàpp seytaane ndax ko ak société bi mu nekk ne lii lu rot lu rafet la waxuma loolu alhamdulillah koo xam ne dese na fitram waaw fitratallahi allati fatara an-nas alayha tëggin li nga xam ne moom la boroom bi tëgg teg ko jaam yi ci seen kaw waaw bu rafet goog tamat wallahi boo laajee nit fooy dugal cigarette ci fu bon fi la koy dugal bu dee objectif na baax na ba ñi nga xamante ne daa fa am kersa ci ñoom moom lu mu nekk tux tux ku tux tuxkat bu ñu xam bu gisee ñooñu ñooñu bëggul ñooñu gis ko muy tux waaw bu ñu gisee sëriñ boo xam ne teg nañ leen seen bu koy seen fële muy ñëw bu fekkoon mu yor cigarette da koy da koy kii ba pare dóorub si ngom bu dee am na si ngom wala loo xam ne day tax day masqué ne moom da doon tux buy wax ak moom kooku bu jàppoon ne loolu lu baax na dina def noonu moo ko gën a tey kon loolu yu fi caaxaan la kon ci xaraa isi la bokk te yeneen way saa saa bokkoon na comme ne ci musnadu imaamu ahmed na ko noon al imaam ibnu maaja ak ñu mel ni ñoom daal nañ koy solo al imaam abu daawud tamit la darara wala dirar amul lore hein bu lor sa bopp daay bu lore waa léegi waa ji nga xamante ne day nuq day muqi di tux di def yooyu premièrement lor na santeem te borom bi waxoon na wala tulku bu leen jël di sànni seen bopp ci li nga xam ne ila ko ci li nga xamante ne moom moo leen di alak waaw loolu bu leen ko def loolu borom bi waxoon na leen ko léegi ki nga xam ne day tux lu mu def daa jël boppam sànni ko ci alkade waaw loolu dafa leer nañu que ne loolu la liggéey alors que borom bi tere woon nañu loolu waaw wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka waaw wa anfiqu jël leen seen alal yi ma leen defal ngeen koy def ci yoon yu yiw yi ci kano yu baax yi kano yu muqeeg yooyu nag kano yu yiis la te yàq xaalis la waaw wala tulqu bi aydikum te leen sànni seen bopp seen loxo ila tahluka loo xam ne moo koy alak waaw te loolu yaa ngi dugal sa bopp non seulement tous les médecins tous les spécialistes xam nañ ne cigarette li muy yàq ci kaw suuf bari na spot publicitaire yi ñuy def di wane kër yu yàqu yi nga xam ne moom lay jur xol yu yàqu yi loolu lépp muy mbonok cigarette wal iyaadu billah benn caaxaankat taxaw fee naan loolu dañ koo sip wal iyaazu billah lé ñenn ñi moom bañ tàmbalee sax d'accord ne léegi dafa xaraam mooy bi ko tubaab yi xaraamalee ci li nga xam ne mooy espace public yi waaw ndax ñoom seen diine ñu ngi ko teg est-ce que le tubaab a dit que baax na wala déet wal iyaazu billah a'adana allahu min al ghurur ak li nga xamante ne mooy topp sanana alladhina kaanu min min qablina waaw topp rek civisme aveugle goom nga xam ne jàpp nañ na lu baax ci tubaab yeeg nasaraan yi lay jóge kanta ñun xamuñu dara balaa baax il faut nasaraan bi ne c'est bon bu ne c'est pas bon s'il est il fait beau il fait beau bu ne s'il ne fait pas il ne fait pas beau il ne fait pas beau wal iyaazu wallahi billah borom bi ne kon bu leen sànni seen loxo jëme ko ci li nga xamante ne da bi di alak te cigarette di ko tux yaa ngi sànni sa bopp yow te façon feebar comme li ko médecin yi waxee ci wàllu cancer yu bari mu ngi jóge ci li nga xamante ne mooy cigarette non seulement yaa ngi lor sa bopp ba pare yaa ngi enfumé ñi ci des nit ñi ñi nekk sa wet même bu dee da ngaa tuxi ba ñëw ki ngay waxal nekk sa wet yow ki nga war a gën a respecté mooy bu dee boroom soxna yow soxna si bu dee yaay tux sa boroom kër yow boroom kër gi vice versa xoolal kat gu naqari gu ñaaw googu gu yées googu nga koy transmettre tout le temps ak tamit képp ku nekk sa wet waaw ba pare nga dem ci jàkka yi te borom bi yonent bi alayhi salaam waxoon nañu képp ku lekk ci ñaari garab yu bon yii bu mu jegee ci li nga xamante ne mooy suñu jàkka yi alors que loolu muy wax mooy yu dagal lañu waaye boo ko lekkee ta te li nga xamante ne mooy toggoo ko xet googu day mujj nekk loo xamante ne lu baaxul la muy ak suumu wal basal muy li nga xam ne mooy laaj ak li nga xam ne mooy soble boo ko yëyee noonu ñëw mu ne ku ci lekk ci ñaar bu mu jege suñu jàkka yi li anna al-malaa'ikata tata'azzaa mimmaa yata'azzaa minhu banuu aadam Allah alayhi salaatu wa salaam mu ne ndax malaaka yi alayhimu salaatu wa salaam dañuy loroo li nga xamante ne ci xet yu ñaaw ak yu xesaw yu naqar yi nga xamante ne doomu aadama yi dañ ci dañ ci dañ ciy loroo waaw loolu lépp nekk yoo xamante ni daa dugalaale cigarette xat man te ne lii ci biir la bokk waaw waaw loolu dafa leer nañ kon loolu lu ama am solo la gaa yi nag di la kacc naan la nicotine bi lu tuuti la amu ci loo amu ci solo loolu te loolu du dëgg wal iyaazu billah waaw loolu du dëgg cause la ci lu bari ci li nga xamante ne mooy cancer yi nga xamante ne ñooy am wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah kon nag mu ngi noonu côté boobu war nag xaraamam gu leer nañ ba pare li ñu waxoon wa anfiqu fi sabilillah dépassé ci yoonu yàlla yow mi nga def du yoonu yàlla yàlla gërëmul loolu loo xam da nga ciy lor sa bopp di ci yàq sa santé di ci détruire sa santé bi nga xam ne yàlla leg la ah. yàlla moo la ko jox amoo droit di ko xawee waaw kenn moomul kooram borom bi moo ko moom ñun ay dépositaire la dañoo dénk te li ñu dénk nag kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi képp kenn ci ñun ab sàmm la te sàmm bu nekk dees na ko laaj ëllëg ana liñ ko sàmmloo woon nañ la ko taxaw woon kon loolu dafa leer nañ waaw te yonent bi alei salaatu salaam gisoon nañ o masoon nañ ko fi tudd bi nga xam ne ci la doon wax ne euh, moom euh, euh, hmm, borom bi bokk na ci lim leen tere xaraamal leen ko mooy idaatul mal waaw inna allah harrama alaykum uquqal ummahat wa wa'dil banat waaw wa man'a wa haat wa kariha lakum qiila wa qaal wa kasratu as-su'aal wa idaa'atu al-maal waaw mu ngi ci saxiix yi borom bi euh, li ñu ci soxlaal côté bi bajal na leen te xaraamal na leen qiila wa qaal on a dit ay il paraît que waaw tu wax yooyu nga xam ne dara dëgëru ci ay rumeur kese la waaw jullit balaa bu am personnalité nit bu am personnalité rek du relayer loo xam ne amu ci lu ko leer yàlla tere jullit waaw lépp looy wax dafa war a nekk ci source bu leer nga ko jële wa kasrati soil ak bari laaj yoo xam ne benn amu ci njariñ wa idaatil maal ak sànq alal te bokk na ci sànq alal jël sa alal di ko def ci yoo xamante ne nii euh, yow looy fex la naan am potamit beneen luy wan am pota cee waaw di fo fo moo xam ne mu yéesu la te bon wal iyaazu billaah loolu dafa leer nañ waaw léegi nit nag manu la ne moo man nag dama koo tàmm bu boobaa day jafe ci man dañ naan la looloo daloon ñëpp da ngaa foog ne ja naankatu sàngara bi ba nekk mun nu xamrin kooku bu ñëwee eh, ñu ne ko léegi mu tuub <laughs> dañ naan ko garaawul mais comme que yow moom coupé moom day metti non ida na haytukum yeneen saa saa nee na bu ma leen teree ci dara na ngeen arrêté waaw bu ma leen digalee def leen lu ngeen ci man bu ma leen teree nag parce que tere moo ëpp doole waaw moo tax bu tere taxawee digal taxaw tax il faut nga def ci benn jamono ji ngay def bii manoo bañ a def beneen da ngay arrêté lu ter lu xaraam li ngay arrêté waaw waaw dangay ngay da ngay da koy fexe travail sa bopp kam ñaata ay nit ñoo meloon ñoo xamante ne chronique lañu woon ci cigarette ak yu mel noonu mais dañ koo far bàyyi mais il faut nga am nga nga am mu am benn métti buy jóge ci yow waaw travail boobu il faut nga def ko manu la nekk di nooy di ne après génn ci non dafa am loo xamante ne foog nga def ko waaw jéego yoo xam buñ ko def sa bakkan moo njëkk bañ ci lépp bañ naan la manu la nekk sa mbokk yi nga koy defa te yooyu pour nga def koy foo nga sori ñi nga xam ne ñoom nga doon tooga ndool di mukkiy ndool sinon foo fi nee tuub nga bàyyi nga yooyu delluwaat ci yooyu loolu day jafe waaye li la ci gina may mooy nga dellu ci sa borom te xam ne lii bu ma ko defee bàkkaar la boo xam ne moom da koo xaraamal loolu rek boost la lu la mën a booster ci kaw nga daal di dog ak li nga xamante ne mooy al li jëm ci wàllu shurbu duxaan lépp lu jëm cigarette ak li jëm ci ñoom wallahu taala alam kon waxi e, ñooñ nga xam ne dañuy jéem a bopp nit ñi naan wala même bu dee xaraam na waaye bu dee ci koor loolu garawul parce que bàkkaar la loolu du dëgg waaw parce que la ngay tux mooy yaa ko jël dugal ko ci sa biir te du yem ci sa day jàll ba ci mbàq bi te bu demee du nekk saxaar kese dafay nekk benn koor loo xam ne da ko koy jur loolu nag day dog sa koor waaw waaw bu dee yaa ko tey parce que ñenn ñi dañ naan voilà parce que voilà kon ci togg ak yooyu ak gaz yi nga xamante ne nii voilà pot d'échappement yi nga xam ne boo génnee ci mbedd di oto yi di daw yooyu xanaa kon bu doon lool ñu ne lool day dog léegi nit ki moo ko tey ban nit nga mës gis mu ñëw taxaw ci suufu oto buñ taal di accélérer oto bi ndax mécanicien ba nga koy defar waa ji jël bakkan bi daal di koy saañ ci biir ngir di di di di di di kii bi loolu ma su koo gis walla iyaazu billaah loolu mooy qiyaasul ma al faariq di jéem a di def eh, eh, eh, raisonnement par analogie ñaari mbir yoo xamante ne dafa wute moom la la Zaynul ci di wax sànq Ibnul Abidin rahimahullah naan farq bi diggante xam nga ne ñaar yooyu nekk na lu leer naññ waaw waaw. waaw kon loolu dafa leer nañ waaw li wuduhil farq bayna hawaa'i tatayyub bi riihil misk wa shibhihi wa bayna jawhari eh, duxaanin wasala ila jawfihi bi fi'la xam nga ne ñaar yooyu wute nañu qiyaasun ma'al faariq te loolu bokk na ci nga xam ne day yàq qiyaas day tax raisonnement bu dañ koy jël sànni ca sàntaare ba waaw loolu mooy dëgg waaw loolu ay waxi caaxaan la yoo xam ne ay nit ñoo xam ne léeg-léeg c'est pour faire buzz parce que xam nañ loolu buñ ko waxee am na ñoo xam ne dinañ leen baalaale waaw dinañ leen baalaale te tamit dañ ciy gisaale seen compte waaw da gis ñenn ñi moom ñu ñàkk xam ni am na ci ku liir moom mu naan voilà parce que bon loolu am na ñoo xam ne loolu kese leen tere wooran ah. voilà ni que euh, tux bi ñu leen tere léegi nag ñu permettre leen loolu ñu mën a ñu mën a tux tey woor moo gën ñu ne leen bu ngeen tuxee day dog léegi tax ñoom du ñu woor du wax caaxaan yooyu rek loolu mooy lan loo xam ne day dog nga ne nañ ko ci may mu def leen bu ko defee mu bàyyi yeneen yi mu mën a lekk lekk ngeen naan loolu mu mën koo respecté bañ a lekk bañ a naan lu xaraam nga naan koy léegi yow premièrement defal lu xaraam premièrement mooy lu xaraam loolu nga def ko loo xamante ne moom day dog day tax mu dog ndax day dugal ngir moo xam ne moo ko tey dugal ko ci biiram ba pare bu duggee ci biiram day def benn koor ci biir waaw moo tax ñu foncé mu ñaan lekk ak naan kese la tan moo leen wax lekk naan kese la lépp luy lore même boo jëloon luy lore boo jëloon fii mu ne acide naan ko de toute façon est-ce que lekk la naan yow sa koor yàqu na nga jël loo xamante ne nii mooy ab bul nga wann ko mu jàll lool donga moo yaa ko tey yaa ko jël wann lépp mooy lépp loo xamante ne yaa ko fa dugal mu jaar jàll loolu day nekk loo xamante ne day dokkoor léegi nag ñu ñëw liñ doon asfaut léegi bu dee nit ki daa nekk koo xam ne day faju jël yenn euh, loo xamante ne comme euh, médecin yi jox ko loo xam ne il mu koy def moo xam ci bët yi wala ci bakkan bi mais du jàll bu dee du jàll ci put gi loolu dara new ci nit ki mën na koo def mais bu dee day jàll jàll ba ci put gi nag bu boobaa loolu moo dul mën a nekk voilà te loolu la euh, waxu ñoom al imaamu euh, kii ash-Shafi'i al euh, imaamu Malik ash-Shafi'i li imaamul bu al-Hafiz Ibn Hajar naan wa la yajibu illa in wasala al ila halqihi mooy bu la nee maa mooy lépp lu nekk bërëbam bu dee goutte yooyu nga xam ne aji feebar ji day feebar te koor bi am na yoo xam ne yu muy def la boo xam ci bët yi wala ci bakkan bi bu fekkee ne du jàll ba ci put gi di jàll ci bàq ci loolu dara newu ci loolu nit ki mën na koo def boole ko woor euh, wallahu taala alam voilà léegi nag kon mu des li nga xamante ne mooy beneen côté bi al imaam al mubaarak fuuri rahimahullahu taala ginnaaw bi mu indee waxu euh, borom maalimu sunan de al imaam al xattaabi mi doon wax ne boo ko dofil xadis yi nekk na ci xadis min al fiqh ci fiqh fiqh buñ ci in wasala al bu dee ndox mi daa ak jëla dimaag ci yuur gi yuftiru as i idha kana dhalika bi fi'li bu dee ne day nekk ci li nga xamante ne mooy ci euh, jëfam la wa ala qiyaasi dhalika ci qiyaas lool nag kullu ma wasala ila jawfihi lépp lu àgg ci biiram ci mbaqam bi fi'li yi ci jëfam voilà léegi loolu nag moo ci yem ci loo xamante ne di jaar ci bërëbu li ñuy lekk ak naan ak yeneeni bërëb yoo xam ne sax du gémmiñ ak loolu waaye moo xam bët bi la jaar walla bakkan bi ba àgg ci li nga xamante ne nii mooy eh, eh, biir bi kon loolu mooy gingemane beeg yooyu yëpp ak tux tuxkat beeg ñi nga xam ne dañuy inale jël mbir yi eh, héroïne beeg yooyu di di di di mbir di ko di ko di ko xëcc de toute façon yow loolu day jàll te yow sa koor day yàqu voilà day jàll buy jàll moom de toute façon yow sa koor yàqu def dal xaram loolu taxaw nañ ci walillahi alhamdu euh, wal minna léegi nag mu des côté madmada bi moo loolu la wax léegi borom euh, kii euh, kanta kii borom tuhfatul ahwazi al mubarakfuri rahimahullah mu ne waxtu li fa wute nañ borom xam-xam yi ida daxala min ma il madmadati wal istinshaq ila ila jawfi xata xata an mooy waaji nag ah, boroom xam-xam yi nag wuute nañ bu reena ndox mi naa dugg ci biiram bu dagg ci mbaq gi fekk li ko waral ndox moom ndoxum njàpp la da doon mooy mag ma dala doon def da doon gàllax ndeku <laughs> bi mu gàllax ndekoo way gàllax ndeku gu ëpp rek am lu jàll ci put gi wala war istimsaax wala mu doon sara ndeku xit ci ndox mi ci bakkan bi rek mu jàll loolu nag defu ko exprès mais dafa juum loolu mu ne boroom xam-xam ne nag wuute nañu fa qaalat al hanafiyatu wa malik wa shafi'i fi ahadi qawlayhi wal muzani rahmatullahi alayhim innahu yufsidu saw mu ne hanafiya yi rahmatullahi alayhim ak imaamu malik ibn anas ak imaam ash-shafi'i taalibeen bi bi benn ci waxam yi parce que daa am ñaari wax wal muzani ak taalibeen bi moom imaamu ash-shafi'i di al muzani rahmatullahi alayhi di nijaayu imaam at-Tahawi rahmatullahi alayhi moom mu ne innahu yufsidu sawm ne eh loolu moom day yàq koor waa ji da doon sarax ndeku wala da doon gallax ndeku déglu ëpp mu jàll même bu ko tayul kooku kooram yàqu na waaw mooy ne bis boobu moom foog mu jaar mu fayaat ko da koo juum dafa juum bu boobaa moo ko tay moom non seulement day kafaar parce daa lekk naan wala daa naan wala jël loo xam ne dañ ko koo tere mu dugal ko ci biiram te moo ko tey boobu non seulement day fay bés boobu te day kafaat mais lii ko juum lañ wax ñu ne eh, kooku kon ñii mu la waxal ñu ne ñoom nee nañ eh, kooku kooram yàqul mu ne wa qaala Ahmad ibn Hanbal al imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi kanta moom wa Isaaq al imaam Isaaq moo xam ni xaritam bi ibn Rahawayh wal Awzaa'i faqihu Shaam rahmatullah alayhi sëriñu waa Sham wa ashaabu Shafi'i ak mbokki Shafi'i wax wax bële mu lay wax ne day yàq ci imaamu Shafi'i benn ci waxam yi boobu du bi gën a dëgër ci bi Shafi'i yi jàpp mu ne mbokku Shafi'i mooy Shafi'i annahu laa yusidu sawma kannaasi ñu ne non lii dara la yàqul bu dee waaye daa juum yàqul benn yoon kooram moo ko fàtte ñoo yem waaw waaw waaw moo ko fàtte mais ko moo ko lekk yem lu ma ngeen bëgg koo kii mu ne moo conscient kay waaw waaye yow da ngaa woor de attention booy jàpp bu def ci xelam daal di koy xëcc noonu waaw kay kooku mën nañ ko wax mais bu dee ne mooy mu sàggan mais kii dafa juub kooku yàqul dara moo ko fàttee mu ne wa qaala al-Hasan al-Basri kanta al-imam al-Hasan al-Basri rahmatullah alayhi wan-Nakha'i ak Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i ñoom ñu ne yufsidu idha lam yakun farida bu dee ne du farata mooy bu dul ne jàpp farata la kooku day yàqu waaw parce que mooy bu dee farata lañ na noonu loolu parce que il fallait mu jàpp léegi nag dafa koo def juum loolu grawul mais bu dee ne njàppum farata wala boo waa ji nee na doon serlu après def loolu mu juum sax kooku moom kooram yàqu na waaw <laughs> wallahu taala kon mbir maa ngi noonu kon masala boobu féete na boor kon mooy li nga xamante ne loolu la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di wax ci euh, euh, masala boobu hmm? moo tax ataa doon na wax ne ida stansarafa da ida stansarafa daxalal ma fi xalqihi fi xalqati fi xalqihi la ba'sa in lam yamlik mu ne bu dee ki nga xam ne daa def istis mooy xëcc euh, sarax ndox mi bu baax aji woor gi fekk mu doon jàpp mu dugg loolu amul bu lool maîtriser wu ko loolu euh, euh, amul problème voilà waaw kon nag mu ngi noonee quoi ah wallahu taala alam waaye à vrai dire mooy euh, insha allah léegi nga ne bon loo foog ne moo gën a dëgër ma ne bon wax bu njëkk bi loolu insha moo gën a dëgër ci wax yi parce que yonent bi saa salaam lii mu wax daa leer dëgg la man nga dégg ñeneen ñi ñoom Shafi'i yi li ñuy wax ne a ah, non waa ji tey ko moo ku fett moo ku fàtte ñoo yem naan waa xanaa lool mën nañ ko dégg waaye daal du loo xam ne dañ koy woyofal loolu ko wax parce que tamit yonent saa salaam bu defee distinction ne wa baale fil istinshaq yi ah jéggil dayo ci ñi ngay sarax ne ko illaa lu dul an na nga nekk sa sa'iman aji woor hmm? nga nekk ki nga xam ne mooy aji woor loolu day war ne loolu day am conséquence de bu dee dafa jàlla ah, waaw parce que bu dul woon loolu Euh, yonent bi alayhi salaam doonu ci woon def euh, li nga xam ne mooy teqantal boo entre ki nga xam ne daa woor ak ki woorul voilà ne ko fa baligh fil istinshaqi illa an takuna saima jéggil dayo ci ni ngay euh, sarax ndekoog yooyu lu dul ne daa fekkoon nga nekk koo xam ne da woor kon loolu nañ ci eh, bàyyi xel wallahu taala alam kon loolu daal lu jara bàyyi xel la eh, mooy kon looy jéggi dayo ci istinshaq ak istinsaar na fekk ne wooroo boo wooree nga def ci attention mooy surtout xëcc bi ak madmada bi tamit voilà ak tamit booy eh, gallax neku loolu def ci ndànk parce que bu jàllee ah, loolu daal waxuñu njëkk ñi day dëgër moo tax imaamu Tirmidhi ne ñu wax ne day yàqu nag ah ah xadiisu bunt bi day dëgëral seen wax voilà day dëgëral seen wax moo tax nit ki day sàmm daal ci wàllu li nga xamante ne mooy ci wàllu diineem euh, ba yooyu mu koy moytu euh, bu dul nag en dehors de corps li gën mooy nit ki nay jéggil dayo buy euh, sarax ndeku mu def ko bu baax parce que euh, saytaane tamit day kasewu foofu surtout buy door a yeewu comme ni yonent bay saa saa wax bu kenn ci yéen yeewoo ci nelaw fal yastansir ah, na def ndox ci bakkanam daal di su euh, euh, fa yada fi anfihi ma summa yastansir salasan fa inna shaytana yabitu fi xayshumi wala fi xayaashumi ci yeneen yi mu ne bu kenn ci yéen nelawee ba yeewu na def ci bakkanam ndox daal di koy xëcc ah di koy ñetti yoon ndax saytaane kat Euh, al-la'in day fanaan fi nga xam ne mooy ci paxu bakkanam yi kon nag ci kaw noonu kon <coughs> la ñu yem noonu bii di ñëw ñu gis beneen xadis euh, boo xam ne euh, ñaari mujj yi ñoo niroo di wax beneen ci beneen masala ba léegi ci wàllu aji koor gi wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana